sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabuhu ya'fuuna anil mushrikiin wa ahlil kitaab kamaa amarahumullah wa yasbiruuna alal adaa waaw mu ne nag ñoom dañ doon yonent bi alayhi salaam saxaaba mi dañ doon jéggale tey muñ ñi nga xam ne mushrikuuna yi ñi nga xam ne day dañuy bokkaale ak waa jaadu livre comme yahuud yooyu dem leen lor comme ñi nga xam ne noonu la leen yàlla digalee doon muñ seeni lor qaala allahu azza wa jalla mu ne borom bi nga xam ne màgg na tedd na nee na wala tasma'unna mina alladhina utul kitaaba min qablikum wa mina alladhina ashrakuu adan kathiiran al aaya nee na waat naa ne di ngeen dégg muy tukkee ci ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon téere lu leen jiitu woon ci yahuud yi ak nasaraan yi rawatina yahuud yi wa min alladhina ashraku te di ngeen déggee muy tukkee ci ñi nga xam ne ñoom ñooy bokkaalekat yi adan lor kathiiran bu bëree bëri al aaya aaya ba mu ne wa qaala allah mu ne borom bi nee na ba léegi wadda kasiirun min ahlil kitaabi law yarudduunakum min ba'di iimaanikum kuffaaran hasadan min indi anfusihim ilaa aaxiril aaya mu ne boroom di wax ba léegi wadda nam na bëgg na lool kasiirun lii mooy seen ma bëgg na foor ñu bari mooy ñëpp min ahlil kitaab yi ci jaadi livre yi law yarudduunakum cay way ñii ñu joxoon téere seen mébét lenn la mooy ñeen delloo la yeen jullit ñi min ba'di imaanikum ginnaaw bi ngeen demee l'islam nangu alquran ak yonent bi alayhi salaatu salaam ak ñoo seen mëbët bi gën a rëy mooy ngeen génnaat ci loolu ni mu gën sete nekkaat kuffaaran delluwaat nekk ay yéeféer lu tax ndax ki ñaan min indi anfusim bu nekk ci seen biir ilaa aaxiril aaya ba aaya bi jeex mu ne wa kaana nabi yonent bi alayhi salaatu salaam dafa nekkoon sallallahu alayhi yal na yàlla julli ci moom te muccal ko yata'awwalul afwa maa amarahu mu ne loolu ko yàlla nag digaloon mu leen di jéggal tey jéllale loolu la doon doxe ci ñoom malgré li nga xam ne mooy lool yi ñu ko doon lor mu ne fa lamma gaza rasulullah sallallahu alayhi wasallam badran bi nga xam ne nag ci la yonent bay saa saam xam nga xew-xew bi yamaa badar wax bi badar nag kawee nag eh, fa qatala allahu bihi sanadiida kuffar quraysh borom bi rey kilifa yu mag yi nga xamante ne nii mooy sanadiid waaw mooy ashraf yeeg saada yeeg kubara yi kilifa yu magu yéefaru Quraysh yi ka abi Jahlin Utba ibn Rabi'a Shayba ibn Rabi'a ñoom Abul Bakhtar ibn Hisham ak façon yooyu yëpp nga xam ne gars yi kilifa yu magu Quraysh yi ah Umayya ibn Khalaf ñoom ñëpp ñu rey leen sa way bi loolu xewee nag dana yàllaa leen rey gis nga saxaaba yi ñu doon waxe fa qatala Allahu bihi ca barar sanadida Quraysh ñoom lépp dañ koy comme yeneen saa yi moom leen ko yore. moo tax vraiment moo tax léeg-léeg tarbiya boo gisee gaay di déraper moom la suñu sëriñ doon wax keroog Cheikh Mouhamed Moustapha mu ñu ko wax naan dafa ak yoo xam ne radiyallahu boo ko seetloo ci ay group ay waxi kéefër di génn ci ñoom ay wax yoo xamante ne waxu yuy fell tawxid bu baax yoo xamante ne euh, ay problème u tawxid da ngay dégg nit ki mu am problème ay jiwa ñuy defal lii fàtte du ñu tudd yàlla ay diwa ñuy may wala yu mel noonu ak yu mel noonu seet ko ci tarbiya bi foofu la problème bi am problème structurel la du rek lu éphémère bi non parce que ñoom ñun mën ñoo euh, dëppoondoo foo dem ñoom ñuy waxe noonu parce que nee nañ diway seen sëriñ fekk loolu jógewul seen am na fu mu jóge am na fu mu jóge yonent lay saasaam gis nga ni mu ni mu doon waxe keroog bi nga xamante ne benn exemple ci la yónni ñoom Seydina Ali ibn Abi Talib fekk ñu ñàkk ndox ñu ne leen dem leen uti ñëw Seydina Imran ibn Husayn tuddoon nañ ko ñu dem dajeeg benn jigéen boo xam ne mushrika la boo xamante ne nii bokkaalekat la bu dëkkuloon jullit yoroon ay daam zaaj yoo xam ne du yoon na ci ndox Seydina Ali ne ko ndaw si yaa amatallah yow ndox fan nga ko amee mu ne ko yii gis nga démb ci heure bi wat naa ci borom démb ci heure bii ñi laa ko am mu ne kon topp ñu ñoo ko lan ngeen jëmee fan ci asfa bi ndax waa Quraysh defoon nañ seen campagne de diabolisation ba. village yi gën a reculé dëkk yi gën sori sax dégg nañ ñun ngeen naan yeneen saa salaam mooy saa bi mooy ki jeng wala iyaadu billah ñu ne ko ma ne ñun waxuñ loolu waaye ki ngay wax ak ki ñuy wax kenn la topp ñu dem yeneen tubaab yi saa salaam bi mu barkeelee ndox mi ba ñépp man cee wëgg am seeni seen seen xar yi yor ci daal di ñuy a amaale ndox mu bari eh, ku nekk jëf ci lay def. mu joxaan ndaw si ne ko est ce que dañoo wàññi sa ndox ndax ji ne ko ndox mi kay daa gën a bari sax dara wàññeeku ci mu digal saxaaba yépp radiyallahu anhu ku nekk li nga am dajaleel na ngeen indi ci lekk ak loolu ñu dajale jox ko ndaw si waaw yonent lan la ko ko wàññiwuñ la sa sa sa ndox dara walakin allaha saqaana waaw wàññiluñ la sa ndox dara waaye yàlla tabaaraka wa moo ñu naan dal yonent bay saam lépp lu mas a am du ne man danaan yàlla waaw yàlla waaw yàlla moo tax saxaabaan yi liñ ñëwee lan lañ wax lan la Seydina Usaama wax fa qatala allahu bi badar amee fa qatala allahu bihi sanadiida kuffaari Quraysh yàlla moo rey waaw waxul wa maa qataluuhum walaakinna allaha qatalahum wa maa ramayta id ramayta walaakinna allaha ramaa allah gis ba muy nettali xare boobu loolu la wax borom bi ci suuratu euh, Anfaal loolu la wax ne reyu ngeen leen waaw dëgg-dëgg waaye dëgg-dëgg ki leen rey keroog Badar waaw mooy borom mooy borom bi waaw allahu akbar walakin allaha billahi qatalahum moom moo leen faat falam taqtuluhum falam taqtuluhum walakin allaha qatalahum yàlla mooy ci leen rey dëgg-dëgg wamaa ramayta taw yonente bay saa saam tibb ba nga tibboon sànni leen ne shahatil wujuh waaw tibb suuf boobu sànni leen ko amul kenn ku mu dugg sa bët loolu faat nañ la keroog waaw fan hazama an-nas gaa yi ñu gañaleen sa tibb boobee du yaa sànni woon waaye dëgg dëgg ci sànni walaakinna Allaha rama yàlla mooy ci sànni gis nga lii mooy tawhid boo gisee moo tax it mu wax Ibn Abbas ya ghulam inni uallimuka kalimat waaw ihfazillaha yahfaz ihfazillaha tajidhu tijahak fa idha sa'alta fas'al Allah wa idha ista'anta fasta'in bi Allah voilà kay yow ndongo la si ma jàngal lay kaddu waaw waaw del wattu yàlla ci yépp saa boo soxlaa dañ ko fekk sa kanam waaw wattul yàlla mu wattu la boo nee ci foo nekk moo lay aar moo lay wattu booy laaj waxul ne laaj ma man rasulullah laajal yàlla booy ñaan dimbal ñaanal dimbal yàlla loolu lay des moo tax saxaaba yi noonu la leen yare radiyallahu anhu moo tax loolu sakka ñu koo sori waaw waaye boo fi ñëwee ñoo xamante ne wax jépp sëriñ diw mooy def mooy ta deful dara loolu mooy dëgg yàlla mooy def moo tax yonent bi saa saam ci boppam dane allahu huwal mu'ti ana al wa ana abul qasim sallallahu alayhi wa sallam dane yàlla mooy joxe allahu akbar allahu akbar wa ana al <laughs> man nag maay séddale li yàllay joxe allah kooku waxul kenn ne man maay joxe yàlla mooy joxe dafa am yoo xamante ne eh, nit doo ko yare noonu ay nekk mooy li ma doon wax keneen ay nit ñu ngi koy wax mag ñi dañ ko wax nga bàyyi mag ñeeg liñ doon wax jaamuñ loo ñu yàlla jaamuwu ñoo lu ñu boppam di ko jaare ci waxi mag ñi waaw te mag ñoon ñuy wax diine buñ naan mag ñi mooy saxaaba yi loolu attention buñ naan mag ñi ci diine l'islam mooy saxaaba yi salafu salih ñi ñëw seen gannaaw yépp duñu mag ñi waaw ñett génération yi ñooñ lañ naan mag ñi ñenent bi alei saa am doon wax xayrul quruni qarni yi gën ci xeet yi mooy sama bos ak bi ko tegoog bu ko tegu hadith sayna Imran ibn Husayn radiyallahu anhu ñoom Ibn Mas'ud ak yooyu ñooñu ñooy mag ñi ci diine ci l'islam ñeneen ñu ñëw ñépp duñu mag ñi ak kooku ku man di doon duñu mag ñi kantaa ñun ñuy wax ñoo xamante ne ñenn ñi ñenn ci ñun xaw nañoo dund ak ñoom waaw ñuy wax wax yoo xam ne ay wax kéefër même buñ nee sëriñ diw mooy seen sëriñ ma ne li muy wax loolu du wax ju baax kooku li ñuy wax ñoom mag ñoo ñee kenn du wax loolu waaw dañ ko war a dénoncer wax la yoo xam ne bu ñu leen manu la ne lii baaxul ñu bàyyi leen ak ñoom tey wax wax yoo xam ne mooy wax ju jaar yoon waaw mais nekk ci caaxaan yu dul jeex yàq pas-pasu gaay yépp waaw képp kuy waxati jàpp ne sëriñ diw moom nguurug yàlla gi bu dul moom du dox walla iyaazu kooku nga ne tarbiya kooku da koo yàq yow kooku da nga koo yàq da nga ko empoisonné kooku mu naanoon poison moo tane ci moom jël butéelu acide naan ko moo gën a woyof li nga ko def parce que acide yaram yi la yàq yow na xolam nga yàq ruuxam ruux mënoo ko accéléré waaye yàq nga xolam wal iyaazu billah kooku yàq nga ko yàq nga ko ci ay waxi kéefër ay diwa ñuy may ak diwa ñuy defal moo ñuy tawal moo ñuy kenn dara tawalul yàlla mooy tawalaate waaw waaw li naw li naw bi naw i kaza wa kaza kooku weddina yàlla gëm na kawkab bi waaw képp nag ku ne mutir naa ah, yàllaa ko waaw yonent bay saa saam hadithul qudsi borom bi ne am na asbaha min ibadiya mu'minun bi wa kafirun bi am na xëy na ci sama uh, jaam yi ñoo xamante ne gëm nañ ma ñuy weddi nañ ma képp koo xam ne dañ ne mutir naa dañ ñoo ñun de daw lañ ndax biddiw sàngam bam feeñee lañ xam ne di taw bi dina nañ taw looloo tax jël mbir mi eh, aj ko ci biddiw sàngam léegi biddiw sàngam boo ko dindee teg ko nit c'est la même chose mutir naa bi sëriñ nàngam ak nàngam moo tax ñu am taw moom moo ñu tawal moom la bàyyi yàlla mu ne kooku weddi na ma ak ñi nga xam ne dañ maa gëm ñu dañ ne ñoom ki leen tawal mooy yàlla voilà ñoom ñooy ñi ma gëm waaye ñi ma weddi ñoo naan eh, ci diw yooyu dafa am solo ñun ñu koy sàggane waaw gis ay gaa yoo xam ne seen pas-pas dafa baaxoon ñu boole leen ay waaju waane di gaay naan walla waaw ñëwal jébbalu ci sëriñ diw mu ñëw yàqal ko lépp waaw lépp loo xam ne li amoon solo mu amoon vraiment ak yëg-yëg gu mag ci diineem lépp commencé di effrité wu di yàqu par ndànk-ndànk julli amatul poids ci xolam koor amatul poids ci xolam euh, euh, du dara moo këyitu risulaa guy naaw ci ci ngelaw gi sax amaana moo ko gën a diis ci moom wal iyaazu billah te ba mu xamee Serigne diw di nekk ak moom la commencé mel noonu kooku dafa ko defar wala da ko yàq kooku da koo yàq wallahi kon nag gis nga lii Seydina Usaama wax mu ne bi Badar amee fa qatala Allahu bihi sanadiida kuffaari Quraysh ndax yonent bay saa saa moo leen yare noonu waaw koo gis nag manuñu lii seetal ca yar ba ñu leen dina dañ leen di yar yaruñ leen dañ ngeen leen di yàq tarbiya wuñ leen de ñooñu dañ leen a yàqaate laa wax ba ngeen yàqu yàqe yaboo ngeen defaru ji laa wax waaw waaw tawxiid dafa am solo ci nit mooy lépp waaw kon nag bi nga xam ne kon ci la borom bi rey kilifa yi kuffaaru Quraysh yéefir yu mag yi ñoom Abu Jahl nag façon yooy ah qaala ibnu Ubay ibnu Salul yaa ngi nag ci la Abdallah ibnu Ubay ibnu Salul mu yées mi wa man ma'ahu min al mushrikiin ak ñaan ak ñoom da doon <laughs> bokkaalekat yi ne ah wa abatil awsaan jaamukatu xërëb yi ñooy ñoom kese la du du ay ay ay ay ay ñoom la bayaani yàlla alhamdulillah ñu ne ah hada amrun qad tawajjaha fa baaya'u rasulallah sallallahu alayhi wasallam ala al fa aslamu ñu ne lii de mbir la moo xam ne feeñ na de ah te nag di ko fi jëleeti mel na ni manu la nekk bu la puissance de l'Arabie muy Quraysh lañu dajaleel ñu ëpp doole ci arab yi fii ñu nekk lañ dajeel naq seen ban ci seen bakkan ci ban bi rey ñoom Abu Jahl nag ñoo ñëpp <laughs> ah, lii de mbir la boo xam ne feeñ na te nag mooy bëgg ko fee jëlee ci loolu moom manu la nekk fa bàyyawu léegi nag <laughs> politique <laughs> kii quoi ñu ci rendre waa kene fa bàyyawu ñu daal di jaayante rasulallah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam alal islaam ni ci l'islam fas la mu ñu ci biti ñu ne tuub nañu waaye gëmuñu dara waaw ñu ëpp ci en tout cas moom ak ñenn ñu bari ci ñoom ay dañoo mujj nekk ñenn ñi après seenu gëm dëgër na ñenn ñi moom ni moom lañ yem nañ mel nekk ay yéeféer ay naafiq yu bona bona bona bona bon yoo xam ne biñ nee jullit lañ tamit lu yàqu ñoo ko fa kon gis nga xadiis bu ni mu guddi nii la ko al imaamu al Buxaari yi daal di indee fi nga xamante ne mooy kitaabu tafsir suratu ali imran baabu wala tasma'unna min alladina utul kitab al imamu muslimu abul husayni rahimahullahu taala kanta moom benn bërëb kese la ko indi muy kitaabul jihaadi wa siyar ah baabun fi du'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ila allah ah wa sabrihi Ah, ala adal munaafiqiin mu ne haddasanaa Ishaaq ibn Ibraahiim al-Hanzali wa Muhammad ibn Raafi' wa Abd ibn Humayd al-imaam Muslim mu jël ko ci ñetti sëriñam mu Ishaaq ibn Ibraahiim al-Hanzali di Ishaaq ibn Ibraahiim ibn Makhlad ibn Ibraahiim ibn Abdillah muy Abu Yaquub an-Naysaabuuri mooy Ishaaq ibn Rahawayh xaritu imaamu Ahmad rahmatullahi alayhimaa wa Muhammad ibn Raafi' suñu beneen sëriñ di Muhammad ibn Rafi' di Muhammad ibn Rafi' ibn Abi Zayd Sabur al-Qushayri Abu Abdillah az-Zahid an-Naysaburi rahimahullah alayhi wa Abdullah wa Abd ibn Humayd mu ne wa lafdu ibn Rafi' ak sama beneen sëriñ imam Muslim di Abd ibn Humayd ibn Nasr Abu Muhammad al-Kissi rahimahullahu ta'ala mu ne wal lafdu kaddu gi may indi nii nag mooy sama sëriñ bi nekk ci digg bi Muhammad ibn Rafi' ay kaddoom laa indi qaala ibn Rafi' mu ne doomu Rafi' nee na haddathana dana nettali nañ wa qaala al-aaxaraani katta Ishaq Abd ibn ñoom dañ ne axbarana xabaare nañu Abdurrazzaq di Abdurrazzaq ibn Hammam ibn Nafi' al-Himyari mawlaahum al Abu Bakr as-San'ani rahmatullahi alayhi ah, borom Musannaf Abdurrazzaq hmm? qaala mu ne axbarana Ma'mar mu nekk yonente mooy Ma'mar di Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Haddani Abu Urwa al-Yamani al-Yamani al-San'ani al-Basri rahimahullahu ta'ala an Zuhri gis nañ ko sànq Muhammad ibn Muslim gis nañ ko sànq an Urwa gis nañ ko sànq anna Usama ibn Zayd radiyallahu anhuma axbarahu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam rakiba himaran alayhi ikaafun tahtahu qatifatun fadakiyah wardafa waraahu usaamata wa huwa ya'uudu sa'd ibn ubaadata fi bani al-haaris min al-khazraj wa dhaaka qabla waq'ati badrin hattaa marra bi majlisin fiihi axlaatun mina al-muslimiina wal-mushrikiina abadati al-awsaani wal-yahuud fiihim abdullah ibn ubay wa fil majlis abdullah ibn rawaaha falammaa ghashiyati al-majlisa ujaajatu daabbati ujaajatu daabba xammara abdullah ibn ubay anfahu bi ridaa'ihi thumma qaala la tuxabbiru alayna fa sallama alayhim an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi nii fa sallama alayhim an-nabi sallallahu alayhi wa sallam thumma waqafa fa nazala fa da'aahum ila Allah wa qara'a alayhim al-Qur'an fa qala Abdullah ibn Ubay ayyuha al-mar'a la ahsana min hadha in kana ma taqulu haqqan fala tu'dhina fi majalisina warji' ila rahlika faman ja'aka minna faqsus alayhi fa qala Abdullah ibn Rawaha ighshina ghayruhuma fi majalisina fa inna nuhibbu dhalik qala fastabba almuslimuna walmushrikuna walyahud hatta hammu an yatawasabu falam yazal an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yukhaffiduhum thumma rakiba dabbatahu hatta dakhala ala Sa'd ibn Ubadah fa qala ay Sa'd alam tasma' ila ma qala Abu Hubab yuridu Abdullah ibn Ubay qala kadha wa kadha qala 'ufu anhu ya rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam wa sahha wallahi laqad a'taaka allahu alladhi a'taaka wa laqad istalaha ahlu hadhihi al-buhayrati an yutawwijuhu fa yu'assibuhu bil-'isaabah falammaa radda allahu dhaalika bil-haqqi alladhi a'taakahu shariqa bidhaalika fadhaalika fa'ala bihi maa ra'ayta maa ra'ayta fa'afaa anhu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam kon nii la ko al imaam daal indi gis nga xadiis la bu gudd gis nga kon ni nga xamante ne noonee la ko al imaamu an-Nawawi daal di eh, eh, tënke léegi am na yoo xam ne noonu tamit la léegi xadiis bi ginnaaw bi ñu gisee taxriij bi lëkkaaleem ak bunt bi mooy la lëkkaaleem mooy kon nuyu istihbaabi eh, sopp guñ sopp nuyu mbooloo moo xam ne jataay boo xam ne ay njaxas dañ ay lañ faa nekk moo yonent baay saasaam fii dafa romb euh, ñu bataay boo xam ne am na yéefar yoo xam ne waa ahlu kitaab lañ ñoo xamante ne ay abadatu aw zaan lañ mooy dañuy jaamoy xërëm ay bokkaalekat ak ay jullit mu nuyu leen loolu mooy li nga xamante ne euh, mooy lëkkaale bi moo daal imaamu Nawawi ginnaaw lool mu ne a sunnatu idaa marra bi maj idaa marra bi majlisin fii muslimun wa kaafirun an yusallima bi lafdi at-ta'miim wa yaqsudu bihi al muslim mu ne lii sunna bu dee nit ki daa romb ci jataay boo xam ne daa am ab jullit akub yéeféer mooy benn wala ñu ëpp mooy mu nuyu leen ci bi lafzi tamima assalaamu alaykum wa yaqsudu bihi al muslim même bu dee ñaar lañ kese waaye kiñ ci jublu mooy jullit bi comme ni mu la waxoon ne sopp nañ booy nuyu nit même bu dee kenn la nga ne ko assalaamu alaykum voilà loolu waxoon nañ leen borom xam-xam yi ne ndax malaaka yi yooyu yi ànd ak moom mu ne qaala ibnul al imaam al kii al al haafiz ibn Hajar bi muy saraal yi indi waxu imaamu Nawawi mu teg ci ne qaala ibnul Arabi mooy al Maaliki rahimahullah nee na wa mithluhu idaa mara bi majlisin yajma'u ahlu sunnati wal bid'a mu ne naka noonu nit ki bu rombee jataay boo xamante ne waa ahlu sunna ñi topp sunna yonent bi ak ñi nga xam ne nitu bidaa maan yi nee na ñuy julli leen ci bidaa lañ ne. wa bi majlisin noonu tamit day nuyu ñëpp dana asalaamaaleykum waaye kim ci jublu dëgg-dëgg mooy jullit ñi nga xam ne seen pas-pas baax na waaw wa bi majlisin ak ji eh, jataay boo xam ne fii udul ñoo xamante ne nii ñu wóoroo nga fa wa zalama ak ay tooñ tooñkat loolu it da nga naan asalaamaaleykum wa bi majlisin fihi muhibbun wa mubghid ak jataay boo xamante ne nii am na koo sopp am na ñoo bañ yooyu asalaamaaleykum mu ne wastadalla an-Nawawi ala zalika bi hadithil baab waaw mu ne imaamu Nawawi nag lim tegtaloo lii mooy hadith bi di hadithu buntu bi mu ne wa huwa mufarra'un ala man ibtida'il kafir bi salam ndax lii hadith bii pàcc la ci tere gi nga xam ne moom lañ tere yéefir bi jullit bi di ko tàmbalee nuyu waqad warada nahyu anhu sariha mooy hadith bi ñu njëkkoon a gis te tere loolu moom dafa rot lu leer nañ waaw fiima akhrajahu muslim wal buxaari fil adabil mufrad loo xam ne imaam muslim soroon na ko na ko na imaamul buxaari waaye ci adabul mufrad ci yoonu Suhayl ibn Abi nañ ko mooy muttafaqun alayhi la. Euh, kii imaamu muslim euh, euh, moo ko solo waaye imaam ki nga xamante ne nii mooy al buxaari soroon na ko waaye ci adabul mufrad te waxoon nañ la riwaayu imaam Abu Daawud bi bi nga xam ne moo leeral fii ne Suhayl ne man mii damaa demoon ànd ak sama baay mi dem Sham. ñu fekk waa ahlu Shaam ñuy nuyu ñi nga xam ne ñooy nasaraan yi ñi waa ahlul biyaa borom kii euh, sina euh, église yi sama baay ne ah man de abu bu leen leen nuyu bu leen leen njëkk a nuyu parce que Abu Hurayra kat moo ñu nettali voilà hadith boobu lay wax mu ne loolu laa tabdaw yeneen bay saa saam ne laa tabdawul yahuuda wan nasaara bi salaam wa tarru ila diq tariq waaw bu leen tàmbali yahuud yi ak nasaraan yi di leen nuyu waaye dee leen leen jañ fu gën a xaj ci yoon wi mu ne walil Buxaari yi te ñeel na imaamul Buxaari fil adabil mufrad wan Nasaa'i na ko noon imaamul Nasaa'i min hadith Abi Basra ah gisoon nañ ko bii paas bam naan loolu moom hadisam Abu Basra <laughs> ah alxifaar yi moom boobu Abu Basra la wax dane anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qaala inni raakibun ghadan ila al-yahud fala tabda'uhum bis-salaam mu ne bii moo gën a bii tam gën a finaaleer Abu Basra imaam an-Nasaa'i moo ko solo ak imaamul Buxaari ci adabul mufrad wala imaamul Buxaari moo ko solo adabul mufrad euh, an-Nasaa'i moom mu ne yonent bi alayhi salaam Abu Basra al-Xifaari dañu ne ta suba de damay xëy dem ci yahuud yi bu ma demee nag bu leen leen njëkk a nuyu fala tabda'uhum bis-salaam kon loolu leer na. wa qalat léegi lii gisoon nañ côté bi ah léegi mu ngi noonee eh, léegi kon eh, lii moo mooy après yeneen saa saam kon dane bu leen leen tere mais fii mu nuyu leen kon kan lay bëgg nuyu mooy jullit ñi ci biir parce que jullit ñi doo leen xañ li nga xamante ne mooy seenum nuyu ba pare eh, xañ leenu nuyu parce que yéen yéefar lañ nekk non <laughs> waaw kon nag mu ngi noonee waaw <laughs> waaw waaw waaw akbar waaw waxoon nañ la kanta bu dee nuyoo bi ña nga xam ne dañ ko doon def loolu seen xalaatu bopp la xam nga ñoom ñoo ko doon defal seen bopp ku ñu romb nuyu ko ku ñu même bu dee yéeféer la nasaraan la euh, yahuudi yi ñu nuyu la loolu mooy seen waxu bopp te imaamul yi am na lu mu soloo ci Seydina Abu Umaama kene moom noonu la doon def waaw da doon nuyu képp koo xam ne ko mu dajeel la ñu laaj ko lool mu ne inna allaha ja'ala salaama tahiyatan li am li li ummatina wa amaanan li ahli zimmatina mu ne hada ra'yu abi umama wa hadithu abi hurayra fi nahyi an ibtidaa'ihim awla mu ne xalaatu abu umama moom parce que amu ci texte da doon nuyu yéeféeg yooyu ñu laaj ko ci lool mu ne ah parce que yàlla kat daa def nuyu ah, tahiyatan li am li ummatina ab nuyu assalaam mooy jàmm yoog ñuy wax mu nekk nuyoo ngir suñu xeet waaye nekk loo xam ne day dalal eh, nekk ak kóolute ngir ñi nga xam ne ay yéeféer lañ nekk ci dëkku jullit ñi mu ne imaam al nag mooy mooy abiwu ah lii mooy xalaatu abu umaama waaye nag xadiis sayna abu hurayra bii tere na laa tabda'u loolu moo gën a yey parce que yow bu ne sëriñ diw amul ci lii texte tax moom bu xalaat ci lu général ne ah lii la yow nga am ci texte bu leer bu jóge yonent bi saa saam lan lañuy topp kan lañu yàlla eh, wax ñu topp ko yonent bi saa saam wala ab saxaaba saxaaba bi bu gisoon li yonent saa wax du ko fi bàyyi wala mu amul lay boo xam ne moo tax comme li Ibnu Mas'ud biñ ko waxee ne ko da nga di nuyu mu waaw loolu xam naa ko de waaw terewuñ leen xanaa terew Alqama ne du wax ma ne ko xanaa terewuñ leen mu ne waaw terewoon nañ leen de waaye xaqu soxba bala rek mooy moom daa am loo xam daa jàpp ne lii bu dee lii ah jamono jooj mën nañ koo def ndax eh, àqu àndandoo waaw <laughs> mais neewul ne ah yo loolu amul parce que boobu xam na ne yow saa sam tere na lool voilà <laughs> kon loolu la waaw ah <coughs> kon mu ngi noonee loolu leer la ah kanta wax ji <laughs> saw fa qul salaam fa saw fa <laughs> suuratu zuhru fee bi loolu waxoon nañ ci quoi <laughs> waaw loolu mooy salaamul mutaaraka la ah, wal mubaada te lool aaya saar boobu makki la voilà saar boobu makki la <laughs> waxul salaam loolu waxul salaam loolu makki la yeneen saa salaam yu jàngal nii te waxoon nañ la mooy leeral alquran kon nag loolu yëpp dafa am loo xam ne lu leera leera lu ama am solo la waaw ndax liñ la waxoon daal lenn la waaw ñun am nañ suñu yoo xam ne suñuy bonjour ak def waaw wala salaamun ala man ittaba al huda comme ni ko ñoom imaamu Tabari da wax ne lool ngay wax ah voilà <laughs> ñi ne da naan boo nuyoo da nga naan waaw assalaamu alayna wa ala ibadillah salihin voilà wala salaamun ala man ittaba al huda ni yooyu gisoon nañu alhamdulillah léegi nag Ah, mu def kon gis nga lii la mooy kon lii moo na al imaamu wii ne dañoo sopp voilà nit ki bu dee ne daa fekk ay yéefir ak i jullit yoo xam ne dañoo jaxasoo nekk fenn bu boobaa ne nuyoo dañ koo sopp ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko def doo xañ jullit ñi seen àq parce que dañoo nekk ki yéefir voilà te bu boobaa kenn ne waaw loolu kon mooy wane ne bon kon yonent bi alayhi salaam mooy tere boobu kon amatul waaw dañ naan la ku la ko wax am na tere boobu am na sauf que bii daa am ñoo xam ne dañoo jaxasoo ma imaamu Nawawi keroog bi muy euh, hadis euh, bële bi muy laa tabda'ul yahuuda wala nasaara bisalaam loolu bi mu koy kii bo mu ne bu wa in kaana euh, bu dee daa nekk mbooloo moo xam ne daa am ay jaxasoo ay jullit ak ñoo xamante ne du ñuy julit bu boobaa da leen di doobu dañoo sopp mu daal di mu daal di nuyu waaw du ne bon man nag dama leen di xañ affaire bi déedéet boobu na na na nuyoo quand waaw na nekk koo xam ne eh, day nuyoo nuyoo boo xam ne bu jaar yoon la moo da al imaamu an-Nawawi bi muy sharah hadis ba mu waxoon lool bu boobaa nag bu amee axlaaq <laughs> comme lii rek waaw foo xam ne jullit ñi dañ fee ne ñu dul jullit ne bul xañ ñi nga xamante ne ñooy jullit ñi seen àq nag <laughs> déedéet yow nuyu leen waaw nuyu leen waaye ña nga ci jublu dëgg-dëgg ñooñu la waaw moo tax mun a wa yajuuzul ibtidaa'u bisalaam ala jam'in fihim muslimun wa kuffar aw muslimun wa kaafir wa yaqsudu almuslimiina lil hadiis as-saabiq annahu sallallaahu alayhi wa sallam ah daa jaam ala majlisin fii axlaatun min almuslimiina wal mushrikiin lool ci minhaaj la ko doon wax bi muy sara hadiisu sayyidinaa Anas bi idaa sallama aleykum ahlul kitaab faquulu wa aleykum tamoon nañ gis ci jotaay bi ñu génn kon ci kaw nii walillaahi alhamdu wal minna ci la ñu jeexale buntu bi